waxdahu laa sharika lah wa ashhadu anna muhammadan cabduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiira amma bacd fa inna asdaqa alxadiisi kitaabullahi azza wa jal wa xayra alhadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuuri muhdasaatuhaa wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar a'aadani llaahu wa iyyaakum mina nnaar. mbokk yi nekk ci barab bi ci kippaango gi ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam te moo di assalaamu aleykum wa rahmatullah di santaat borom bi tabaaraka wa ta'aala di ko dimbanikoo ci. sunu bindum ñeenteel téere bi ñu tudde mbiri ceddo ya mbir yooyu yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da caa ju yokk waa ceddo ya te mu doon ñu doon dund lu jiitu lislaam ak ci ginnaaw lislaam itam ñay dund ak ceddo ñoom ñëpp yonent bi alayhi mbir yi nga xam ne da caa ju yoo ak ñoom eh, donte nag téere bi moom bokk na ci ñu Eh, ñoom gën a jagoo mooy ceddo ja doon dund laataa lislaam mu dugal yéefari màkk ya woon dugal itam ñi nga xam ne ñoo di yàlla wàcce woon ci téere ci ñoom téere al yahud wa nasaara tey mooy sunu ñeenteelu jotaay di ñaan sunu borom tabaraka wa taala bu wërsëgal ñu ak sellal sunuy pas-pas ak sunuy wax ak sunuy ñi ngi jàng lan mooy atteb juyoog waa ceddo juyoog ñoom lan mooy atteb atteb lislaam ci juyoog ñoom loolu lañu war a jàng tey insha allah su ko defee jotaay bii di ñëwaat door a dugg nag ci téere bi wallahu a'lam mbokk yi buñ xoolee alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam texte yi ci rot yax yi nga xam ne moo rot ci alxuraan ak ci sunna muy ay wax di wax yàlla akub yonentam buñ ko xoolee dañuy gis ne ju ñi nga xam ne ñooy waa ceddo ju ñoom dafa nekk loo xam ne lu war la dafa xaraam ñu leen di nuru nurulu moo xam ci seeni jaamu yàlla moo xam ci seeni aada te it boroom xam-xam yi dañ caa dëppoo ni ko cheikhul islam ibn Taymiyya rahmatullahi alayhi waxee ci iqtidaau siraat almustaqim maanaam dafa war ñu juyoog waa ceddo dafa xaraam ñuy nuroog ñoom loolu nag boo xoolee texte yi ko wane yi koy tegtale dafa bari lool maanaam texte yi nga xamee ne da daa dikk ci ay anam yoo xam ne yu wuute yoo xamee ne dafay tegtale ci ne dafa war ñu juyoog ñoom dafa xaram mi nuroog ñoom texte yi laa shakk ci ne bari na lool yan anam yan ko tegtalee danañ ko indi ak nan la ñuy fexe ba wane ba tegtaloo ci ci anam googi ci ne la yàlla def koo waral ñu juyoog ñoom dafa xaraam ñu nuru nuru ak ñoom kon tegtal yooyu nga xamee ne tegtal yu yu wuute la incha allah benn bu nekk mooy ay anam yoo xamee ne dafay wane ci ne dafa dafa xaraam ñu juyoog ñoom dafa xaram ñu dëppoog ñoom dafa war ñu juyoog ñoom benn bu ci nekk buñ ko indee danañ ko wutal ab dalil ci alxuraan ak sunna bi wane ne tegtaloo bi ñu tegtaloo ci e, anam gii nga xamee ne day wane ne lii bokkut dafay wane ci ne dafa war ñu juyoog ñoom dafa xaram ñu nuroo ak ñoom benn bu nekk danañ ko wutal tegtal contexte yi ak seeni anam yi nga xam ne dañ koy tegtale nga xamee ne dañ lay wan ci ne juyoog ñoom dafa nekk lu war lu nurul dafa nekk lu xaraam ci anam yu wuute la ko tegtale moom teg si sharia yi te jiitu moo di bokk na ci anam yi tegtale yooyu mooy suñ borom tabaaraka taala dafa santaane santaane gu leer nañ ci ñu juyoog ñoom ñu juyoog waa ceddo waa ceddo nag comme niñ koy waxee day dugal mbooleem koo xam ne rek gëmoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala ginnaaw bi mu ñëwee doon dund laata alayhi salaatu bi ñëw ak bi mu ñëwee nga lànk bañ koo topp ñii ñëpp la shakka ci ne yu bàyyeekoo ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam leer nañ dafa ñëw sant ñu ñu juyoog ñi nga xam ne ñoo di waa cadde te loolu la shakka ci ne kon dafay war ne dafa war ñu juyoog ñoom te santaane googu la muy wane mooy loolu war téef la amul lenn luy. wane ne nekkul warteef lu dul dafa nekk loo xam ne preuve bu leer naññ buy wane ne lii lu ñu sopp rek waaye du du lu war ndigle saa su ñëwee la muy tegtale mooy warteef lu dul dafa am dafa ànd ak firnde luy wane ne lii nekkul lu war loolu waroom xam-xam yi lu mel ne al idda fi usul al ak at tamhid lu mel noonu ma ngi ko fay leeral bokk na ci ahadis yooyu yi nga xam ne dafa ñëw nga xamee ne day tegtele ci ne dafay tegtale ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam digal gu ñu digal ñu jiyoog ñoom digal gu leen naññi mooy xadiisu ibnu Umar radiyallahu taala anhuma mu ne yonent bi sallallahu daa wax ne xaaliful mushrikiin axfu shawaarib wa awfu lixa xadiis bi xadiis la boo xam ne man ci as-saxiixayni alimaamul Buxaari génne na ko alimaam Muslim génne na ko yonent bi alayhi salaatu ngeen jiyoog bokkaalekat yi yéefar yi na ngeen jiyoog ñoom na ngeen jemp seeni naano maanaam karaw yi sax ci li nga xamee ne moo di naanoy doomu aadama ji mooy tuñ ji ci kaw loolu na koy jemp na koy dindi bu mënta dindi lépp itam na koy dindi ba tuuti des ca waaye na koy dindi waaye nag seen sikki neen koy sëqal lii la chakka ci ne dalay jàngal ci ne warteef la nit ki di sëqal sikkinam kenn wër koo wat ab sikkin dafa xaram ni di ko wat ci shari'atul islam loolu jar a bàyyi xel la ndax dafa dafa wax ñu juyoo ak ñoom donte nag ñenn ca ñoom bokkaalekat yi léegi yéefar yi tey la gis ñoo xam ne ci dañuy dañuy sëqal sikkin kon bu ñu sëqalee sikkin du tax du tax mukk ñu ne yow na ngay nuru da nga leen nuru nuru la parce que loolu daawuñ ko def ñoom. bokk na ci axaadis yooyu mooy xadisu abi umama albahili radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa génn ci ay mag yoo xam ne ci ansaari lañ bokk mooy ñu dëkkoon Madina ñoo xam ne seen sikkin bi dafa weex daa seen sikkin daa weex yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yéen mbooleem ansaar yi xamiru wa saffiru xonqal leen seen sikkin yi wala ngeen def ko koy eh, Eh, ngeen ngeen ngeen soonal ko maanaam ngeen cuub ko te ngeen jiyoog ahlul kitaab ñu ne ko yow yonente bi yàlla bi ahlul kitaab dañuy sol ay tubay waaye ñoom duñu caraxlaayu maanaam duñu wodd yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na yéen sol leen tubay na ngeen caraxlaayu itam pour jiyoog ñoom ginnaaw benn bi lañuy def bàyyi beneen bi ci des yéen defaloo na leen yëpp te jiyoog ahlul kitaab ñu ne ko yonente bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ahlul kitaab day dañuy sol ay sang ay seng lañuy sol mooy seng lu xam ne mooy daal yooyu ñuy defaree der daal du daal sax waaye bot yooyu saaru bot lay doon ñuy defaree del sol ko ñoon moom la ñuy sol waaye duñu sol ay daal Yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yéen na ngeen sol ay seng tey sol ay daal ginnaaw benn bi dañuy def yéen da ngeen defandoo ñaar yëpp. ñu ne yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam na ngeen juyoo ñoom moom laax na ngeen juyoo kitaab. ahlu kitaab mooy juif juif yi ak chrétien yeeg catholique yeeg protestant yeeg orthodoxe yi parce que tey ci ceddo lañ nekk parce que dañoo lànk ba wuyu risalatu nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yonent bi alayhi salaatu ñu waxaat ko ne ko ahlu kitaab dañuy jémp seeni sikkin maanaam dañuy dindi seeni sikkin waaye seeni naanu nag dañ koy sëqal maanaam seen tuñ yi karaw yi dañ koy bàyyi bu mu sëq lool waaye seen sikkim bi dañ koy wat yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ngeen di jémp seeni naanu yéen seen tuñ yi karaw yi ci nekk na ngeen koy dindi waaye seen sikkin yi na ngeen koy lëwal na ngeen koy bàyyi te ngeen jiyoo ak ahlul kitaab li mbokk jullit yi lu leer nañ ñi la ci ne kon waa ceddo dafa dafa war ñu jiyoo ak ñoom dafa xaraam ñuy nu leen nuru nurulu kon loolu jar na bàyyi xel lool to yonent bi alayhi salaatu wasalaam xadis bii xadis la bu wér xadis la boo xam ne xadis la bu rafet al imaam al xaafiz ibn xajar ci al xaafiz ibn xajar ci Fathul Baari nee na xadis la boo xam ne xadisu xasan la bu rafet la kazalika alimaam al albani wéral na ko alimaam alimaam ah, ahmad génn na ko ci ci musnadam ba kazalika al tabarani ci al kabir yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na na ngeen juyoog yahuud yi xaaliful yahuuda fa innahum laa yusalluuna fi niaalihim wala xifaafihim na ngeen juyoog ñi nga xam ne ñoo di yahuud ndax ñoom duñ julli ci seeni daal la ak seeni dafañ duñ ci daal duñ ci julli lañuy sol dañ ci koy summi yéen nag mën ngeen julli ak seeni daal loolu lu lu sun sunna la alayhi salaatu wasalaam na ko bu wér boo xam ne rod na ci sunan abi daawud wa kadhalika min ci mustadrak al imam xaakim ak al bayhaqi ci as-sunan al kubra al baghawi itam indi na ko ci sharh sunna kon lii dalay jàngal ci ne ndigle gu leer naññi ci di wane ne dafa xaraam ñuy nuru nurulu waa ceddo niki na itam dafa doon loo xamee ne lu war la ñu jiyoog ñoom kon tegtal bu njëkk boobu te ndigle gi ñëw gu leer nañ ñu jiyoog ñoom la koy tegtale ci axadis yi indi nañ ko kon loolu dalay jàngal ci ne dafa war ñu jiyoog ñoom loolu leer nañ la moo tax fii kon dalay jàngal ci ne ña jàpp ne al yahud wan nasara te mooy ña toppoon Isa te mooy nasara ña toppoon Musa mooy al yahud ñay jéem a wax naan alquran laay ghayril maghdubi alayhim wala daalin kenn jubluwu ci al alyahuud wa nasaara waaye jullit ñi dañ cee duggaale wala jullit ñi du jaagee ne laay joj buy wàcc yahuudi ak nasaara yi kese moo ko tax a jub déedéet yàlla waxut ñoom yàlla da doon wax une manière pour bëgg rek raayanteeg ñoom ginnaaw pour bëgg xëy na euh, fexe ba mën a dundante ak ñoom wala fexe ba maslaa ak ñoom ba tax muy weñ li nga xam ne moo di aaye sunu borom bi tabaaraka wa taala ak ci tegsem loolu bu tax mukk eh, mu am ca ndam parce que su fekkee na même buñ nangu woon ci ne laaya ji waxut ak ñoom sax dafa am yeneen laaya ji nekk ci alxuraan yoo xam ne yàlla daa ŋaññi yahudi ŋaññi nasaara yi am ahadis yu bari ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam yoo xam ne dafa ŋaññi yahudi ŋaññi nasaara yi kon ñooñu kenn mun leen raxas ba sa wicc aaya boo fi jël yàlla di wax ci al yahudi wan nasaara nga bëgg koo am na junni maanaam am na téeméeri aaya wala lu ko ëpp sax yoo xamee ne mënoo mënoo ko weñ yoo xam ne yàlla ci boppam akub yonentam daa tudd seeni tur yaa ayyuha alladina amanu laa tattaxidu alyahuda wa nasaara awliya loolu koy leer na bu leen jàppee alyahud wa nasaara ñuy ay péete baaduhum awliyaau baad waaw loolu kay defe naa lu leer nañ la kenn mënu koo kenn mënu ko dem kon laaya jooj ñoom lay waxal ñoom lay waxal seen melakaan nag képp ku ko mel da dugg ci seen biir waaye ñoom ci seen jëm bopp la yàlla ñoom lay li ko firi ci mag ñu baax ñi saxaaba yi ak taabiin ak baaw taabiin ñoom la ko firi al yahud wa nasara ab lim lañ ñoom nag ñoo gën a xam képp koo xam ne da ngay a taxaw bëgg a weddi wala bëgg soppi teg si suñu borom bi tabaaraka wa taala bi ci tegtal yi nga xamee ne tegtale ma ci ne dafa war ñu euh, juyoog ñoom dafa xaram ñu nuru nuru leen ñoom waa ceddo moo di tere gi nga xamee ne dafa ñëw di tere ñu nuru nuru lu waa ceddo leen nuru ci seen bànneex nga xam ne ci maanaam ci ak tere ci la ñëwee ci anam anamuk tere ci la ñëwee loolu itam bokk na ci li wane ne dafa war ñu juyoog ñoom dafa xaram ñu leen mi nuru nuru lu texte yi dafa nekk lu leer naññi yoo xam ne dafa ñëw di digle ñu juyoog waa ceddo waaw texte yu bari ci alxuraan ak ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam woon dafa ñëw dañuy tere ñu nuru nuru ñu leen nuru nuru ci seeni bànneex te bi ñuy ñëw ci tëgg tëggiinu tere la ñëwee bu leen def nangam la wax nga xam ne dëggantaan la bokk na ci tegtal yooyu yu koy wane mooy suñu borom tabaaraka wa taala wax gi mu wax ne wala tattabi ahwa wala tattabi ahwaahum amma jaaka min alxaq bul topp seen bànneex ñoom alyahuud wa nasaara ak képp koo xam ne ci ceddoo la nekk bul topp seen bànneex ba li la dikkal ci dëgg doo ko topp ak li suñu borom tabaaraka wa taala wax ne wala tattabi ahwaahum waxdarhum an yaftinuuka an ba'di ma anzala allahu ilayk bul topp seen bànneex wattandikul ñu lay fitnaal ba li lenn ci yàlla wàcce doo ko topp doo ko jàngale lii kay leer na kon waa ceddo képp koo xam ne ci ceddoo la nekk rek dafa xaraam ñu koy nuru nurulu suñu borom waxaan ne ko fa lidaalika fad'u wastaqim a umirta wala tattabi' ahwaahum wooteel te wala ñaanal wooteel jëmi ci yàlla ñaanal te ñaanal suñu borom tabaaraka wa ta'ala maanaam wooteel jëmi ci yàlla ta nga jaar nga coow ca yoon wa comme niñ la ko digalee te bul topp seen bànneex te may waa ceddo borom bi waxaat ne summa ja'alnaaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi' ahwaa alladhina la ya'lamuun maa la teg ci shari'atul islam kon jaar ca topp ko waaye bul toppi ba neexi ñi nga xam ne xamuñu lii mbokk jullit yi dafa nekk lu leer naññ yoo xam ne yàlla ci boppam moo ko tere moo tere ab yonentam bul toppi ba neexi ñi nga xam ne xamuñu te ña xamul nag képp ku jiyoog shari'a da cay dugg képp ku jiyoog shari'a xam nga ne danga ciy dugg. te ña cay gën ña cay yani ña cay njëkk a dugg mooy ñi nga xam ne ci ak ceddo lañ nekk seen bànneex nag mooy li nga xam ne dañ koo bëgg li yi nekkoon nga xam koo jàppee woon mooy seen diine nga xam ne loolu seen diine yi nga xam ne diine yi neen la loolu warteef la ca ñu nekk ca ñoom loolu mooy seen bànneex nga xam ne dañ koo bëgg dëppoo ci ak ñoom la chàkk ci ne yaa ngi topp la nga xam ne dañ ko bànneexoo ñoom ci seen biir ni ko Cheikhul Islam waxee ci Iqtidaa'u siraatal mustaqiim kon loolu da lay jàngal ci ne dafa xaram ñuy topp seen bànneex li leen topp seen diine wala ñuy ànd ak ñoom moo tax ci tafsiru yàlla yàlla ñu wax ne yaa ayyuha alladina amanu laa taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u bu leen wax ra'ina muy baat boo xam ne ahlu kitaab dañ ko daan utiliser ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye ŋàññi salla ŋàññi alayhi salaatu wasalaam ak saaga ko lañ ci jublu borom bi ne bu leen wax baat boobu ndax xamu leen li muy tekki waaye wax leen wax leen ñi ngi lay xaar wala xaar nu waaw xaar nu ñun la nga wax danañ ko def aha néggniku ñu la nga wax darañ ko def te dégg leen te topp al imaam ibnu kasir day wax ne suñu borom tabaaraka taala dafa tere jaamam ña ko gëm ñu nuru nuru lu yéefari ci seeni wax ak seeni jëf kon topp ceddoo dafa ne dafa doon lu xaraam loolu nag day feeñ ci ay mbir yu baree bari gis nga jullit ñi tey ni ñuy nuroo ceddo ko ci seeni colin ay jiin yoo xam ne ay tubay yoo xam ne ni muy xate jigéen ñoo xam ne dañuy sol ay tubay di ko génne ak i t-shirt yoo xam ne lañuy seen lépp day génn ci biir day génn ci biti seen yaram lépp ay feeñ góor ñoo xam ne lañuy sol ni muy sewee ak ni muy ñaawee ak dañ koy dagg tey jéggi dayoo di ànd ak ñoom ci seeni fête di célébrer seeni fête gis nga 31 décembre ak Noël ak yu mel noonu ak fête yi nga xam ne ci ñoom la siiwee lu mel ne li ñuy tuddee iidu Nayruuz nga xam ne majuusi ñoo koy def ak yeneen yeneen i feet yoo xam ne julli bi ñu ngi koy def ci biir lislaam ci cet ko lañ ko jëlee lu mel ne feet ku faatu ku ku gane àdduna feet gane àdduna dit ngay feetu rek ak gane àddunaam wala feetu événement boo xamee ne daf xew-xewu jamono la yow nga koy feetu xew jamono bu amoon ci jëmm nga di ko feetu loolu lépp ci xeetu topp ceddo ci lay dugg yi da lay jàngal ci ne dafa xaraam ñu nuru nuru lu ak ñoom loolu kon dalay jàngal ci ne kon juyoo ak ñoom dafa nekk lu war waaye mbokk jullit yi bokk na ci tegtal yooyu yi wane ne maanaam juyoo ak ñoom dafa nekk lu war dafa xaram ñuy nuru ñoom mooy suñu borom tabaaraka wa taala leeral gi muy leeral kaleen topp mujjam ni muy ñaawee ka topp waa ceddo dafa leeral ci ne mujj gu ñaaw lay am loolu itam dalay jàngal ci ne kon juyoog ñoom daa nekk lu war nuru nurlu ak ñoom dafa nekkul lu xaraam tegtal yu leer nañ ñi la ci ne ki leen topp mu jugu gàccew mu jugu bon lay am euh, te loolu yàlla moo ko waajalal képp ku juyoog ndigalam tey jéem a nuru nurulu ay noonam wal iyaazu billah kon da lay jàngal ci ne seen jëf nekkul lu baax seen jëf dafa doon loo xamee ne lu salte la bokk na ci liy tegtale lii ñu wax tegtal bi bokk na ci liñ koy tegtaloo mooy li suñu borom tabaaraka wa ta'aala di wax ne walan tarda anka al-yahuudu wala an-nasaara hattaa tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwa al-hudaa wa la-in ittaba'ta ahwaa'ahum ba'da alladhii jaa'aka mina al-'ilm maa laka mina Allahi min waliyyin wa laa nasiir nee na ko al-yahuud ña topp Muusaa ak ña topp Iisaa duñ mës a d'accord ci li nga nekk duñ mës a ànd ak yow ci seen diine ci sa diine lu dul da ngaa dem ba gërëm seen diine te seen diine bokkaale da caa nekk ndax ñoom dañuy wax ne Uzayr doomu yàlla la ñoom yahudi nasaara di wax ne almasih doomu yàlla la kon bala ñoo mën a ànd yow daal mooy nga dem ba ànd ñoom ci seen caaxaan yi ak seen bokkaalekat yi lii alayhi salaatu wasalaam la waxal te moo gën ci doomu aadama yi la yàlla waxal ne ko daal bala laa mën topp daal nga ànd ak moo tax jurul fii ñuy jurut ñu leen di rayal ginnaaw wala ñu moraliser ak ñoom ci suñu diine parce que loo leen nooyal nooyal du tax mukk mukk mukk ñu topp sa diine moom kay balañ laa d'accord ak yow moo da ngay bàyyi leen ci sa diine ànd ñoom ñoom itam kazaalika loolu déedéet moroom bi ne ko bis boo toppee seen bànneex ginnaaw bi la xam-xam di kile tamay alxuraan bu la yàllay bu la yàllay duma kenn du du la féetewoo di la défendre wala ku lay dimbale lii de yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla wax muy laaya ju tar nag ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye lii la ñuy tuddee taqdiir wuqu'il muhaal maanaam lu jomb lu jomb bu doon am noonu lay demee la ñuy wax alayhi salaatu wasalaam du mas a topp yahud yi ak nasaara yi waaye bu doon day am lii moo ciy demee nii lay demee waaye xam ngeen ni laay ji dëgg-dëgg alayhi salaatu sax la yàlla waxal waaye ne ko tax a jug dëgg mooy xeetam wii ndax su fekkee yonente bi yàlla gëm mi ngi naan ko bala ñoo d'accord ci li nga nekk mooy da ngaa d'accord ci lañ nekk te boo leen toppee su ma ne duma kenn du la dimbali kon xeet bi taxul ñuy wax kon jaam bi war naa góorgóorlu wattandiku lépp loo xam ne yahuud yi ak nasaara yi dañ caa nekk ak yëfi ceeb ak bokkaalekat yi ak yañ nekk mu fexe ba daw ko kem kàttanam kon loolu tëkk ju tëkk tëkk bu tar la tëkk bu tar la la ci xeet wi ci topp yoonu yahuud yi ak nasaara yi ginnaaw bi nga xamee ne xam nañ njub xam nañ alxuraan xam nañ sunna xam nga ne xeet wi lii yàlla wax ni alayhi salaatu wasalaam ak xeetam na ko yàlla boole lu jar a bàyyi xel la ni ko al imaam ibnu Kasiir waxee rahmatullahi alayhi te it ñi nga xam ne dañuy topp yahudi ak nasaara yi ñooñu ay tooñkat lañ te tooñkat yi sunu borom tabaaraka wa taala da leen a waajalal mbugal mu méttee métti nee na wa zaalimiina a'adda lahum azaaban alima moo tax Cheikhul Islam Ibn Taymiyya di wax ne wa mutaabaatuhum fiimaa yaxtassuuna bihi min diinihim wa tawaabi'i diinihim ittibaa'un li ahwaa'ihim bal yaxsulu ittibaa'u ahwaa'ihim bimaa huwa duuna daalika loolu mi ngi ko wax ci iqtidaa'u siraatal mustaqim nee na topp leen ci loo xam ne ci seen diine la aju seen diine moo ko jagoo ak loo xam ne day topp seen diine nga topp leen ca loola loolu topp seen bànneex la nee na topp seen bànneex sax mën naa amee ci loo xam ne eggut foofu sax eggut ci loo xamee ne daa jagoo seen diine seen aada sax wala doon loo xam ne ñoom dañ ca siiwe dañ ko ràññee ko yow nga leen ciy toppandoo sax loolo mën naa nekk topp seen bànneex parce que lépp lu ñuy bànneexoo rek loolu day dugg topp leen ci day duggu ci topp seen bànneex te xoolal jullit ñi tey boo demoon tey ci capital wala yenn ci réew yi nga xam ne réew yi taax lañ koy tuddee léeg da ngay gis ay nit moo xam ay jigéen wala góor di si kisaka ba xam ñii ci lislaam lañ nekkul nekkuñ ci joo xamee ne sëñ bi la nga xam ne xel xalaatu sax di ko génne ci ci biir kër ci kanamu nit waxuma laa ci mbedd mi lañ koy génne nga xam ne yow ci sa néeg képp la war a la ñuy génne loolu la chaque ci ni euh, musiba féetu ko kaw te it dafa am yeneen yu cay dollikuwaat mooy nuru nuru leen ci li feeñ ci seen bi ci sa ci biir ci biti loolu lam lay jox mooy da ngay da nga leen nuru nuru ci li feeñ ci biir te doo ko yëg wala sunu borom tabaaraka wa taala di wax ne kalladina min qablikum kaanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa awlaada fastamta'u bi xalaaqihim fastamtactum bi xalaaqikum kama stamtaca alladina min qablikum bi xalaaqihim wa xudtum kalladi xaadu ulaika xabitat acmaaluhum fi dunya wal axira wa ulaika hum alxaasiruun mooy laaya ju daw yaram nag joo xam ne sunu Boroom tabaaraka wa taala mi ngi ciy nettali ñi nga xam ne ñoo di naafiq yi nekk ci biir xeet wi ak sax ñoo xam ne duñu ay naafiq waaye dañoo jaar ci yoon woo xam ne du yoon wu jub sunu Boroom tabaaraka wa taala mi ngi leen wattandikuloo ci buntu boobu di wax yonent di sallallahu alayhi wasallam ne ko waxal ñaafiq yi ñu doon wax naan ñun kat dañ doon kafaka reetaan rek booba dañ doon ñaawal diine yàlla jéegóob yonentam yàlla ne leen ndax aaya yàlla yeeg ndax yàllaa ki ndax yàlla akub yonentam ak ak téeréem ak yonentam ngeen di yéejët ne leen yéen day da ngeen a mel ne ñu leen jiitu rek ci xeet ya lañ defoon mooy li ngeen def yéen rek yàlla alagoon leen. gaawal ci ñoom mbugal moo xam ne muy gàcceel la fii ci àdduna ànd ak leneen li yàlla yi mbugale li lay yi waajale fële ci àllaaxira ci am mbugal ak tiis boo xam ne wu méttee métti la borom bi wattandiku leen mbugal wàcc ci yéen comme ne mu wàccee woon ci ñoom ndax kat ñoom ñoo leen ëppoon kattan ëppoon leen alal ëppoon leen ay doom waaye nag dañoo bànneex woon ci seenu cër àdduna ak seen diine maanaam dañoo gënal seen di àdduna ci seen diine dëgg la jàppoon nañ ci seen diine wala daan nañ def dara ci seen diine waaye loolu day liggéeyal seen adduna rek seen yu ci seen diine te mooy lu leen jëriñ ci wàllu àllaaxira déedéet seen cërub adduna daal lañ gërëm loo ci seen cërub àllaaxira yéen naafiq yi nag foofu ngeen jaar yéen itam seen yoon rek te mooy bànneexu ngeen bànneexu ci seen cërub diine ak seen adduna maanaam bu dee ci wàllu diine jeex na la ngeen ci def daal mooy luy liggéeyal seen adduna waaye àllaaxira déedéet kon yéen ña jiitu woon nañ daan bànneexoo ci seenu cërub àdduna yéen moom ngeen di def te xuus gañ xuusoon ci fen ak ay neen ak di waxal yàlla lu waxut lu waxuwut yéen moom ngeen xuus kon lii dafa dafa doon loo xam ne lu garaaw a garaaw la allahu akbar te ñooñu seen jëf daa màbb te it ñooñu perte wal iyaadu billah kon lii la shakk ci ne ka topp ceddo ya ci seen jëf yu bon yooyu ci gënal àdduna ci àllaaxira koo xam ne adduna rek moo ko tax a jug di jéem a jéjjat diine yàlla ji wala muy jéem a wan ginnaaw diine yàlla ji la shakk ci na loolu mbugal mu métti metti mën na ko gaar moo tax cheikhul islam ibn mi di wax ne fastamta'tum wa xudtum nee na loolu la muy wane mooy sunu borom tabaaraka taala dafay jàngale dafay xibaare ci na loolu la fa woon dafaa am waaye nag dafay doon aw ŋàññi ci képp ku ko def ba keroog bis penc ci taxaw maanaam ña jiitu woon daan nañ lu mel noonu di xuus ci ay caaxaan di duural yàlla di wax lu amul topp seen bànneex waaye kazaalika itam am na ñu koy def fii ci xeet bi parce que bis penc taxaw comme ni nga xamee ne rek ni yàlla xibaare woon ñi nga xam ne ay yéefar lañ di ay naafiq ba yàlla yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam seeni mbir yam leen doon damuy xibaare ak seenu cànkute ak seenu te loolu aw ŋàññi la ci ñoom waaye képp ku def lu mel noona su boobaa day nekk aw ŋàññi ci yow ba keroog bi ci yi taxaw lii itam mbokk jullit yi ab tektal la bi wane juyook juyoog ceet doga dafa doon loo xamee ne lu war la nuroog ñoom dafa doon lu xaram la ca mujj ci tegtal yooyu nga xamee day jàngale ci ne nuroog ñoom dafa doon lu dafa doon lu xaram dafa war juyoog ñoom ñoom ceet doga moo di ñekkay nuroog ñoom suñu borom tabaaraka wa taala daf ko dafa wane ne ci ne kooku la muy def lu ñaawa a la kay niroog ñoom suñ borom tabaaraka taala da koo melal ci ne kooku ku bon la ku ñaaw la jëfam itam lu ñaaw la allahu akbar luy tegtale loolu mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ki yàlla gën a bañ ñi yàlla gën a bañ ci nit ñi ñetti ñii la mooy mulhidun fil xaram kuy def lu bon ci xaram bi waxuma xaram Makka la wala xaramu Madina waaye xaram Makka mooy li gën a feeñ mooy kuy def lu bon ci ca Makka dem ba ca jàkka janaan def lu day def lu xaram wala muy def ci def lu bon ci Madina dem ba ca jàkka Yonent bi alayhi salaatu salaam def lu bon dafay def loo xam ne lu xaraam la wa man yurid fiihi bi ilhaadin ni ko yàlla waxee moo tax moo foofu moo gën a feeñ dem ca Kaaba ga di ca yaani di ca jeng di ca def bàkkaar di ca def lu ñaaw nee na kooku ki yàlla gën a bañ ca la bokk ak kanaat nee na wa muttabi'in fil islaami sunnatan jaahiliya ak koo xam ne yoonu ceddo ko la topp ci biir l'islam maanaam mi ngi ci biir l'islam waaye ci ceddo la ci lay ci lay dund foo ko fekk ak ceddo lay woote keddo nag comme nañ ko waxee woon ci démb démb jurul leeral ñetteel ba mooy ban mooy wa mutalib wa mutalibun damam ri'in bi ghayri haqqin li yuhriq li ak koo xamee ne dafay dàq ab julit boo xam ne ab julit la amee ne da koo bëgg a rey dafay dàq ab daf koo songu ngir bëgg a tuur deretam ci lu dul benn xaq xadis boobu ma ngi ca saxiixul Buxaari kon kay topp ci xadis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kay topp yoonu ceddo ga kooku suñu borom daf koo bañ kon loolu muy tekki mooy jëfam baaxut wala iyaazu billah jëfam baaxut ak la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne la tattabi'unna sanana man kaana qablakum shibran bi shibrin wa ziraa'an bi ziraa'in hatta law daxalu juhra dabbin tabi'tumuhum aw la daxaltumuhum qulnaa yaa rasulallah alyahuud wa nasaara qaala faman yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na giñ naa ne wóor na ne da ngeen topp yoonu ñu leen jiitu woon ci lu toll ne loxo su ma waxee loxo jubluwuma ci li commencé ca mbagg ma ba ca baaraam bu mag ba waaye lañ ci jublu shibr mooy sa loxo fi ngay commencé fi ngay takkee jaaro fi ngay takkee am montor ba ca kaw baaraam ba lu tol noonu da ngeen leen ci topp da ngeen leen topp ci loolu. maanaam la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibran bi shibrin jege leen ci seen jéego ak seen jéego noonu lay jegee wa ziraan bi ziraa xasab ak xasab maanaam ngeen leen di topp kasab mooy li ko commencé ci lan ci coñcali ba ci li nga xamee ne moo di moo di fi ñu takkee baaraam fi ñu takkee jaaro wala fi ñu takkee montor wala ñu wala ñu ne tàmbalee ba ci tàmbalee ci mbagg mi rek ziraa xasab waaw mooy li commencé coñce li ba ci fi ñuy takkee ay montor wala ca kaw baaraam ba nee na lu toll noonu da ngeen leen ko topp buñ jéegoo lu toll noonu yéen ngeen jéegoo lu toll noonu kon lu gën a tuuti ak lu gën a yaatu da ngeen leen ko topp maanaam da ngeen yegg ak ñoom foo xam ne bu ñuy seq ay jéego ngeen fay seq jéego ba bu ñu agsee ci baxu mbëtt sax bu ñu fa tàbbee yéen ngeen tàbbi ngeen tàbbi ñu ne ko ndax al yahud wa nasara ngay waxal ña toppoon Muusa ak ña toppoon Isa mu ne bu dul ñoom ñan la. allahu akbar wax gi mu wax ni al yahud wa yani xataa law daxalu law daxalu juxra dabbin ibnu abil bar ibnu abil bar rahmatullahi alayhi ci at-tamhid lima fi al-muwatta'i min al-ma'ani wal asanid day wax ne maanaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa bëggoon ñuy juyoog ahlul kitaab ak mboolem yéefar yi sax ñi nga xam ne nekkuñ ci lislaam ak koo xam ne sax ci lislaam lay askano waaye ak ceddoo ca la nekk nee na dafa ragaloon ci aw xeetam lool ñuy topp ñooñee nee na xanaa gisoo li mu wax te bi muy wax ci anamuk ki ayibal ak ci anamuk yedd la doon waxee la tattabi'unna sanana sanana alladhina kaanu kaanu qablakum da ngeen topp wóor na ne da ngeen topp ñu leen jiitu woon loolu anamuk yedd la ak anamug yéen day wóor na ne da ngeen topp ñu leen de loolu moom lu mu la moom ci anamuk ayibal ak anamuk yedd la waaye gis nin leen di toppee ak nin leen di royee nin leen di jàppee idole dafay xóot façon xóot goo xam ne jéggi na dayoo moo tax alayhi salaam nee na bu ñu dëggoon baxu mbëtt da ngeen ci dugg da ci dugg te ñëpp xam nañ ne baxu mbëtt dafa xaw a maanaam dafa nekk loo xam ne dafa jub xocc rek waaye dafa lemu day def ay lemu di dem loolu mooy la gën a nekk nécessité la gën a garaaw la gën a xóot ci seen diine sax da ngeen leen cay topp nasalullah salaamata wal aafiya te loolu luñ seetlu la luñ seetlu la mbokki jullit yi moo tax ibnu al imaamul manawi ci faydul qadir di wax ne loolu li alayhi salaatu wasalaam wax waxin la ci tar gi nga xam ne dëppoo gi ñu dëppoo ñoom tar gi muy tar ak jéggi dayo gi muy jéggi dayo ñoom yahudi ak nasaara ak ñi nga xam ne eh, yéefar lañ ni ñuy dëppoo ñoom ci yoo xam ne dafa jiyoog lislaam ak mooy yàlla ak i day àgg ca dayo ba moo tax nee na alayhi salaatu wasalaam lii def koy xibaare waaye xibaar la gu ànd ak tere xibaar la goo xam ne fi jublu mooy tere ndax su fekkee alayhi salaam day xibaare xibaar goo xam ne dalañ cee jubloo yedd ak sikkal la ci loolu mi tekk mooy dala ko tere kon dalay ñuy gëstu jeneen diine ju bokkut ak lislaam xam ngeen ne la gën a nekk nécessité ci seen diine ñun dañ koy def xam ngeen ne al yahuud wa nasaara dañuy tabax bàmmeeli seeni yonente mooy yahuud yi bu dee nasaara seen nit ñu baax ñi dañuy tabax seeni bàmmeel jàppee ko muy jàkka fii ci biir jullit ñi loolu moo fa am armeel yu bare bari boo fa demee dañuy tabax dañuy tabax jàkkee dañuy tabax borom yaani bàmmeel ya di tukki dëkk ak dëkk pour ziyaare ji bàmmeeli seen yonente wala bàmmeeli seen ñu baax jullit ñi itam dañ koy def te dafa xaram tukki dëkk ak dëkk ngir ziyaare ji ay bàmmeel dafa xaram ci shariatul islam dëgganul jërë bàyyi xel maanaam tukki ngir def loo xam ne jaamu yàlla la nga xam ne jëmmi jëmmi mbir mi ci boobu jaamu yàlla la sañuñ koo def lu dul ci ñetti jàkka yi muy jàkkay Madina mooy jàkkay yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak Kaaba gi jàkkay Makka ak ak Baytul Maqdis mooy Palestine nekk Palestine tukki dem ci bërëb nga xam ne jaamu yàlla ci bërëb ba moo la tax a jug ñetti jàkk yi lañ ko sañ a defee lu jara bàyyi xel la lu jara jara bàyyi xel la waaye dañ koy def yahuudi ak nasaara ak ñu mel ne ñoom ñooy feetu juddu wala événement yi seen nit seen yonent ak seen nit ñu baax waaye julli ñi dañ koy def gis nga nasaara yi dañuy feetal gën a àdduna ak Isa yahud yi dem dañuy feetal dañuy feetal seen nit ñu baax yi ak seen événement yi Muusaa yi dañ koy feetu comme ni ko almajus di defe julli ñi dem dañuy feet dañuy feete gën a àdduna ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nga de muy lu jar a bàyyi xel nag loo xam ne am na ci biir jullit ñi moo tax cheikhul islam di wax ne fal mushakalatu fal mushakalatu wal mushabahatu fal mushabahatu wal mushakalatu fi zahir tujibu mushabahatan wa mushakalatan fi l batin ala wajhi al musaaraqati wa tadarruj al xafi nee na ànd ak ñoom wante ak ñoom ci lu feeñ la muy indi mooy ànd ak ñoom farmuwante ak ñoom ci lu nëbb bu fekkee da nga leen di topp ñu nekk sa idole lu ñu sol nga sol ko lu ñu def nga def ko événement bu ñu taxawal nga taxawal ko boo wutuwut da ngay dem ba fas seen pas-pas te doo ko yëg biir jullit ñi am na ci ñoo xam ne dañuy bokkale yàlla ak nit fu ñu tuddee yàlla ak nit lu ko waral moo di roy googi ñoo xam ne nañ ko ñoo ñi nga xam ne ñooy waa ceddo kon lii ay tegtal la yu wane ne jullit bi war naa góorgóorlu bu baax a baax kem kàttanam watandiku lépp loo xam ne dafay nuru nurulu roy leen wala muy nurulu wala euh, muy nuroog topp leen ci seen diine wala loo xam ne seen aada kon lii mooy li ñu leen indiloon tey incha allah jotaay bii di ñëw ñu tàmbali téere bi ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in